fi jam'i ma farraqahu ad-Daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-baab al-awwal fi al-khalq fi tatimma wala yaghurrannaka ma huna samad satarahu fiika min al-qubhi abada kon ci jataay bi ñu génn bayt bi ñu mujjee woon mooy fi mu tàmbalee naan wala yaghurraka bu mu la wor nit ñi wax yi ñuy wax naan cëy cam si waaye bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a muus ci jamonoom waaye mu ne ñuy continuer fii dañu waroon a jël mu ne walaa yaxurraka walaa yaxurrannaka ngal la waay bu mu la wor mukk maa huna li ne fii as-samad li nga xam ne borom bi ñépp aajowoo satarahu moom moo la ko yiir moom moo moo la moo la sàng muura moom mi moo la teg sutura balaanum sutura li nga xam ne sutura gim lay suturaal loolee minal qubhi ci yu ñaaw yi nga xam ne moom ngay def abat ba faw loolu bu mu la wor de waaw loolu bu mu la wor mu ne wala yaghrurka maqaalatuhum fiika bila ilmin wa tabjilahum mu ne walaa yaghurraka ba léegi yow cam si bu mu la wor mukk maqaalatuhumu maqaalatuhumu waxu nit ñi ñuy wax ci yow di la wax naan moo fi moo fi gën a nekk yaaram xale yëpp moo ci gën a sell moom moo gën a féete kaw ñépp loolee ñuy wax ci yow loolu bu mu la war de fii ka di ko wax ci yow ci lu baax bilaa ilmin te la ñuy wax xamuñu ci dara ay yaakaar kese la ay njort la in yattabi'una illa dhann nekkuñ loo wax lu dul di topp seeni njort ndax lool nga leen wan ci biti waaye li ci biir yaa ko gën xam ndax kullu nafsin bima kasabat rahina la borom bi wax kon nag seen wax yi ñuy wax ci yow loolu bu mu la war nga xam ne dañ koy wax dong ñoom jaam yi bilaa ilmin ci loo xam ne amuñu ci xam-xam wa tabjiluhum ak tamit mooy weggiñ la weg màggal gi ñu lay màggal ah, gëdd gi ñu la jox loolu bul foog ne loolee bu mu la wor ba nga jàpp ne yow fii mu ne yaa féeti nit ñi kaw wala sax loolu tax nga ne yow nekk nga dara fa sa boroom mu continue mu ne wala yagurraka madal azmaani maji'uhum laka minal buldaani li talabil ilmi walitabarruki waliziyaarati li xawfil mahlaki mu ne wala yagurraka ba léegi yow cam si yow mi nag dem dem ma dem ci sa borom bu mu la ngal la bu mu la wor madal azmaani ngiru sa dund maji'uhum seenu dikk ñoom nit ñi laka di ñëw ci yow minal buldaani di jóge ci gox yeeg fu ne di la di ñëw di yi takk charrette ñii di takk am na ñoo xam ne sax avion la ñuy jël jóge réew réew ngir agsi fii sa kër fekk si la fi ñii di jël ay oto di dagg ay région ki région ñii di jóge ci sous la région sous la sous sous la sous région di ñëw di la fekk si gox beeg mooy yi nga xam ne ñu nekk bitim réew fu ne nit ñi di fa jóge di ñëw di la fekk si mu ne loolee bu mu la wor li talabil ilmi te ñoo ñee di ñëw mooy ñenn ñi dañoo ñëw ngir lan sàkku ci xam-xam bu dee ne borom bi loolu la la feeñale wa tabar wali tabarruki ñenn ñi ñëw ngir barkeelu ndax jàpp nañ ne fii mu ne ku sell nga mu ne loolu wali ziyaarati ñeneen ñoom dañoo ñëw ngir di la ziyaar ñëw di la ziyaar di la seet si li xaw fil mahlaki ndax ragal ne dañuy alku jàpp ne buñ la ziyaar see ba gis la wallahi buñ la gisee rek jàpp nañ ne seen lépp faju na wala nga ñaanal leen mooy seen mbir baax na mu ne lii lépp boo ko amee bu mu waaw li an ñu ne ko waa lu tax mu ne li annahum lam ya'rifu ma batana fika min al-aybi wala ma alana mu ne li annahum ndax ñoom jaam ñii ñëw nit ñi nit ñii ñëw ñii di ut xam-xam ñii si ñii di barkeelu si ñii bëgg dimbali leen ci jàpp ne alku nañu boo leen dimbaliwul wala boo leen ñaanul wala bu ñëwul sa kër ba nga ñaanal leen wala ba la gis leen ah loolu bu mu la wor ndax li annahum ñoom ñoo ñële lam yaarifu nit ñi xamuñu maa batanaa li nëbbu ci yow li ci biti rek ñu xam ak li leen nit ñi nettaleeg li nga xam ne loolu la ñu gis waaye ah xamuñ li ci sa biir fii ka li nekk nëbbu ci sa biir yow mi na laay bi ci ay ayib yoo xam ne am nga ko te yow mi toog ñu lay barkeelu yaa gën a xam sa ayibu bopp <coughs> wala maa alana te sax waxuma la lool sax mais li feeñ rek ñoom xamuñu ko ndax li ci li leen ci li leen ci nëbbu dafa bari lool kon nag mu tegaat ba léegi bul woru ndax woru dina ko wax léegi mu ne wala yaghurraka bi rabbikal karim karamuhu wa kawnuhu barran halim mu ne wala yaghurraka bu ngal la waay bu mu la wor ba léegi bi rabbika bu mu la wor ci sa borom yaa ayyuhal insaanu maa gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaaka fa adalak fi ay suratin ma sha'a rakkabak loolu la borom bi wax ay way yow nit ki maa xarraka moolu la warloo bi rabbikal karim ci sa borom bi nga xam ne mooy ku tedd ki borom teraanga yi alladi mi nga xam ne xalaqaka moo la bind fa sawaaka mu yemale la fa adalaka mu daal di lay tëgg teg la noo xamante ne nga nekk koo xamante ne nii dangay dal nekk koo xamante ne nii mooy ci lépp sa yépp yemoo waaw fii ay suuratin bi gën ci façon melo bu ko neex maasha bu ko soob rakkabat ci la la dëgg ci la la indee muy bi gën a baax ndax boobu mooy forme Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la jox jaam yi Allah waaye yow léegi kooku sa borom boobu naka lañ lay a ci moom maa xarraka waay waay lan moo la war a kon nag wala yaxurraka ngal la waaye bu la war bi rabbikal karim ci sa borom bu tedd bii bu la dara war ba nga bàyyi ko fi di jaamu keneen wala di topp keneen ba ko fi di wéetal keneen wala di ko bokkaale bu mu la wor mukk karamuhu teraangaam yi mu la defal ba tax yu bari yow ñàkk ñàkk xamoo ko feebar wopp xamoo ko mu ne yooyu nag teraangaam yooyu mu def ci yow bu mu la wor ba nga jàpp ne danga baax moo tax wala dangaa gën nit ñi moo tax mu defal la lool xañ ko ñi ci des déedéet wa kawnuhu waaye nekkam moom borom bi barran aji ku baax lool xalim te ñeewante ci jaamam yi ñeewante ci yow lool bu mu la wor ba nga jàpp ne lim lay defar lu baax rek loolu day wane ne yow fii mu ne mucc nga wala rëcc nga wala yaa gën nit ñi déedéet mu ne wastaxeyi min nadari rabbika laalim fa adamul xayaai chiimatul la i mu ne wastaxyi del ànd ak li nga xam ne mooy kersa du rus de istih al Eh? lii mooy kersa wastaxyi ruus amal kersa min nazari rabbika ci sa xooluk boroom sa gisuk boroom al mi nga xam ne dara moo xam lépp dara nëbbuwul amul lenn nëbbu ci moom waaw mooy deel am sa boroom di la gis ci foo xam ne digalu gis la fa amal kersa sa ngay def yàlla amal kersa sa boroom digle te du la fa gis kon nag loolu la fa adamul xayaa yi ndax ñàkk kersa chiimatul la i mooy meloog ñi nga xamante ne ñoo ñu doyoo di ñi ñi nga xam ne ñoo ŋàññulu ki nga xam ne moo jara ŋàññ koo kële moom loolu mooy màndargaam lool loolu mooy jikkoom te loolu la mel mooy ñàkk kersa moo tax yonent ma alei saatu salaam ne woon bu dee yow fa ida lam tastahi fasna ma shi bu dee ne amoo kersa ci dara amoo ker sa gis sa borom di la gis ci mooy yàlla faale woo dara yow daal dëgmal say bànneex ak say bëgg-bëgg kese defal lu la neex mooy <laughs> tëkku la defal lu la neex boo ñëwee fi yàlla mu def la lu ko neex kon loolu la ñàkk nag kersa loolu mooy mandargaam te mooy li nga xam ne jikkooy ñi nga xam ne mooy ki nga xam ne moo ŋàññulu moo jaral nekk koo xam ne ku ñu yedd yedd koo xam ne moom jar naa yedd mu ne fajtahidanna wa na fadlihi thiqila billadhi tas'a wa iyyahu tattaqi mu ne kon fajtahidanna waay waay waay ngal la waay yu lii sa dayog coono góorgóorlul waaw wa bi fadlihi thiqi ci ngëneelam borom bi siqi am ci kóolute laa déet bi la di tasan ci li nga bu ci say jëf waxoon na la bi muy ubbi bokk na ci màndargaay sukkandiku ci say jëf mooy di yokk sa yaakaar bu dee sa jëf dafa bari waaye di wàññi sa yaakaar bu dee ne dangaa mu ne nag loolu bu ko def mukk sa sa kóolute sak sak yaakaar ah bul am kóolute lu dul ci sa borom waaw bul def mukk sa kóolute sa confiance bu ko placer ci say jëf laa billadi tasaa wa iyaahu borom bi dong ittaqi nangu ko ragal mu ne walhima masrifannaha lilxaqi subhanahu la taltafiti lilxalqi mu ne walhima ma tëyib tëyi isrifannaha mooy wëlbati ko dummóoyul ko lil xaqi dummóoyu ko mu fi jaam yi nga jëmale ko ci sa borom yow sa yitte yépp sa namm-namm sa bëgg-bëgg sa yitte wëlbati ko jëme ko ci sa borom subhaanahu woona ak sellaak ak cellam woona ak soreem li nga xam ne mooy li ko ñi xamul dara jéem a taqal laa taltafit bul nekk koo xam ne da ngay li la xalqi ñeen mbindeef yi talul am na luñ ci masoon a gis